Eh, ñetteel wa an yatahaddasa biha waaw lakin yu yuhibbu duna man yukri ñetteelu teggin ci gis gént goo xam ne gu baax la gu rafet la mooy nit ki na ko nettali waaye na ko nettali lu dul ko mu sopp ak koo xam ne wu am na ci moom kóolute te du ko iñaane parce am na ñoo xam ne boo leen nettalee yenn gént yi buñ ko yëgee rek ah, man nañ laa man nañ laa waaya pexeel de waaw man nañ la pexeel de waaw man nañ la yée ne yée kii géntam gii day wane ne këy bu antoo <laughs> ah, kii man nañoo féete kaw man nañu kii waaw wala la Seydina Yuusuf waxoon hein <laughs> eh? iz qaala yuusufu li abiihi yaa abati innii ra'aytu ahada ashara kawkaban iz qaala yuusufu li abiihi yaa abati innii ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytahum li ra'aytuhum lii saajidiin qaala yaa bunayya laa taqsus ru'yaaka alaa ixwatika fayakiiduu laka kaydan inna shaytaana lil insaani aduwwun mubiin. Sayyidinaa Yuusuf alaa nabiyyinaa wa alayhi afdalu salaatu wa salaam suñu boroom ne fàttalikul ca saaram ba waaw ca jaal benn saar ba laaye ñeent ak juróom. fàttalekul yow yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi nga xam ne ci la yuusufu alayhi salaatu wasalaam daal di wax li abiihi wax baayam di yaqub ibni isaaq ibni ibrahim alayhimu salaatu bi mu ko ne yaa abati e yow sama baay booyi waaw inni man nii kat ra'aytu damaa gént ahada ashara kawkaban onze benn fukk muy ay étoile wa shamsa ma gisaale ci gént gi jant bi wal qamara ak weer wi ra'aytuhum ma gis leen ñoom ñépp lii saajidiina ñu may sujootal man Yuusuf alayhi salaatu wassalaam baayam xam na lu gént gi tekki huwa nabiyullah Allah <laughs> lan la ko wax yaa bunayya ee eh, sama doom mooy lii yonent may saa saam bi bu ko nettali bu dee lu baax la bu ko nettali ku dul koo sopp <laughs> yaa bunayya ee eh, sama doom laa tax taqsus nga la waay bul nettali ru'yaaka sa gént gi nga gént ala ikhwatika bu ko bu ko nettali sa frère yi de est ce leen si soppu na leen waaye dina wax lu tax ndax day jalousie day bari ci ci ci ay ñoo xam ne ay fratrie la ay ñoo xam ne ñoo bokk buñ gisee kenn ci ñoom nar leen a raw ci wàllu àddina ci wàllu yàlla nag. ñi yàlla di jàppandal ci ñoom ñoo xamante ne loolu dañ koy dégg xam ne ah jàng muy am alhamdulilah ñu ko ñu koy ñu ñuy mujj sax di ko bakkoo ndax kii seen frère bi même bu ñoo ko mag fu ah xoolal li yàlla jaarale ci moom te fu ñu dem nag di ko yëkkati di ko wax saa iña loolu bàyyiwul ñu mel noonu loolu nag la Seydina Yuusuf euh, euh, Yaqub doon bañal doom ji Yuusuf mu xew digganteem ak frère am yii mu ne ko kon samay sama doom bul nettali de du yaa sa sa gént gi yàlla exwatika ci sa xa ci sa ci yi sa sa sa mbokk yi ndax kat boo ko leen koy nettali fa yakiidu la ka kay daa boo leen koy nettali damay ragal ñu ñu ñu pexeel lay pexe de waaw bañ li nga gis nii mu bañ a am <laughs> mooy lan jaloux jalousie moo leen di dugg loolu laa lay bañam ndax loolu kan moo koy jëf seytaane waaw seytaane mooy dox diggante ñoon ngir dugal mooy moo tax relation la boo xam ne bu gaaw di yàq la mooy ay mbokk ñu bokk ay frère wala ñu nekk ay frère ci sœur ñoo bokk baay bokk ñu yaay wala ñoo bokk yaay bokk ñu baay wala ñoo bokk ndey ak baay yu mel noonu seytaane bu borom bi defal xéewal ñii ndax borom bi dafa amul kenn amul kenn ba àddina bi ñëwee ba ba ba ba ni muy tukkee koo xamante ne ñaari nit ñoo xam ne ñoo bokk xéewal amul déedéet bi lu mu waaw dina am nag ñu niroole waaye bokkule wuñ mukk kon dina am ñoo xam ne tilka rusul hatta yonent ci yàlla saa saam borom bi la ne maa faddalnaa ba'dahum alaa ba'd maa yëkkati ñeen ñi gën a la ñeen ñi ci ñeneen nit ñi it fit yi tamit noonu la bi nga gis bi da koy xel mu neex defal kii waaye mu gaaw ak kii keneen ki nag du mel wala ñeneen bu ñu moyul ñoom mën nañ ko jalouser loolu nag saytaane day jaare ci yu mel noonu ñu bari ngir yàq diggante yi waaw moo tax Seydina Yuusuf euh, Yaqub ne doom ji bu leen ko nettali ngir lan dar ur euh, mafaasid ngir buntu buntu boo xam ne man naa ubbi ay yàqu-yàqu mu tëj ko bu leen ko nettali ndax boo leen koy nettali fa yakiidu laka kaydaa dañ lay dañ lay fexeel ay mbir de inna shaytaan ndax shaytaane lil insaani daa ñeel nit ki aduwun noonam la mu biin bu leer nañ dina fexe yàq seen diggante allah te loolu wallahi moo tax sayyidina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam waaw moo tax keroog loolu la wax waaw keroog loolu la wax waaw keroog loolu la wax wa rafa'a mooy bi mbir mi jeexee ba géndam googu ak ah, mu gis ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamar ra'aytuhum li saajidiin mu gis ko waaw mu gis étoile onze étoile di ko sujjóotal ak jant beeg weer bi ba mu lool ba mu amee fàttewul la ko baayam waxoon waaw ne ah bu leen ko nekk fa yakiinu laka kaydan inna shaytaana lil insaani aduwwun mubiin moo tax ba ba affaire bi amee ba ba borom bi daal di réaliser feeñal gént gën a mel ay ay. at at ginnaaw ay décennies décennies mu ne wa rafa'a abawayhi ala al-arshi wa xarru lahu sujjadan wa qaala ya abati haaza ta'wiilu ru'yaaya هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim allah <laughs> masha allah ah nañuy jàng alquran quoi non fal naqra alquran billahi nañu jàngal quran fal natadabbar ayat rabbina billaah <laughs> nañuy seetantal laayaay sunu borom tabaraka wa taala <laughs> fi la mbir mi ne de ku la rek ci alquran ji la rawee jarul ngay xoole fenn naam moom sa saay fu mu jaar non alquran yi sawaay <laughs> bul chercher quoi mu ne war a baa abawayhi ala al-arsh Seydina Jibril euh, Yuusufu alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xamante ne ci la kon gént gi nekk mu nekk buuru euh, yor daraja ju rëy Égypte woolu baayam Seydina mu jóge Jérusalem ak yaayam ak ses onze frères biñ ñëwee ñoom ñëpp ñu sëgg ngir di ko nuyu waaw mu dëggal ne onze frères yi mooy onze biddiw yi ñoom ñëpp ay biddiw yu ñoo noonu ay asbat waaw ay biddiw la leen borom bi def waaye ash-shams mooy Seydina Yaqub waaw al-qamar bi mooy kan Seydina Yaqub weer mooy kan mooy yaay bi <laughs> ñoom ñëpp waaw léegi nag ci teggi ni mu yëkkati baayam teg ko ci kaw siège bi bi nga xam ne ngàngunaay gi muy toog fa la teg baay waaw ñoom ñëpp wa xarru lahu sujjadaa ñoom ñëpp du nag dañ koo sujjóotal de non mooy dañu incliné wu di nu mooy nuyu bi ah <laughs> waaw Allahu akbar waaw <laughs> waaw incliné am ñu ne moom mooy borom bi lañu sujjóotal sant ko ci li nga xam ne loolu la def waaw allahu akbar <laughs> waaw <laughs> kon léegi wa xarru lahu après lan wax mu ne fa qaala ya abati mu ne e eh, sa baay booy hada lii de ta'wilu mooy luy firi mooy luy dëggal ru'yaaya sama gént ga ma géntoon min qablu lu jiitu ba ma nee gone tout tànk kat dëgg-dëgg jaale rabbi haqa sama borom def na ko muy dëgg de waqad ahsana bi borom dejul di rafetal ci man di ma tuur ay waame yi rafet ay xéewalam it keroog ba nga xam ne akhrajani la ma génn mina sijni waaw génn ma la nga xamante ne lii mooy ah ru'ya bu baax na nga ko na nga ko nettali nettali na ko kum ko yuhibbu ha ha na ko nettali waaye lu dul kan la sopp bàyyi ji la ko nettali bàyyi ji na ko nag attention bu ko nettali ñee damay ragal saytaane ndox seen diggante waaw waaw keroog bi nga xam ne boroom bi génn ma ci prison bañ ma tëjoon wajaa abikum mu dikk indi leen minal bat yu ngeen jóge ca ca wilaas ya ndax temps yooyu foofu wilaas la woon waaw Jérusalem par rapport euh, fi nga xam ne mooy Misra foofu wilaas <laughs> waaw l'Égypte antique waaw allahu akbar mu ne nag min ba'di ginnaaw ba nga xam ne nazaxa shaytaan allah min ba'di an nazaxa shaytaanu bayni wa bayna ixwati ginnaaw bi nga xam ne shaytaan ci la nëxal waaw ci la commencé woon doon jéem a yàq waaw waaw jéem a yàq sama digganteeg sama mbokk yi allahu akbar allahu akbar dugal ak soxor ak mbañante ak jalousie waaw yàq sama diggante ak sama mbokk yi ba mu ko jéemee ba tax ñoom ñu sànni ma ca teen ba waaw inna rabbi latifun lima yasha borom bee ñeewanteel ci jaamam yi allahu akbar moo baax ci jaamam yi Allahu akbar waaw moo xam tamit saw sawu mbir yi moo mën a teral talewet ci jaamam yi rawatina ci Yuusufa mi alayhi salaatu wassalaam ci nettali bi innahu dëgg-dëgg ku mu soob ci jaamam yi mu ginnaawan jalaa jamaalam waaw wëlifal la jamaalam waaw innahu dëgg-dëgg moom huwa moom al-alim mooy aji xamaakoon di al-hakim ki nga xamante ne mooy ki xereñ at kon allah sayyidina yusuf ngob ala nabiyyina wa alayhi afdalu salati wasalaam kon ñetteelu teggin ah ah mooy na ko nettali waaye na nettali ku ku mu sopp waaye déet duuna man yakra waaw kon loolu la mooy teggin yooyu ñett yooyu nañ ko jàpp bu la bi mayee gént gu rafet santal yàlla bëgg ci nettali ko lu ne koo xam ne bëgg nga ko te wóolu ko waaye bu ko nettali koo xamante ne boo ko kiiwee mu fexe uti pexe ne loolu moom yàlla na bu am ndax kii bu sottee mooy dañuy féete kaw te loolu moom mooy suñu torox waaw ndax jalousie waaw ku mel noonu dafa am feebaru xol jarul koy nettali te gént gu rafet wala koo xam ne dafa iñaan boo ko waxee loo xam ne mu xam ne moom yée lii lu baax lan radoot mu ne looy loolu du dëgg waay oh toppal ne waaw ñeen waxee ñeen gën nelaw nii di wax seen waxi caaxaan yi alors que leen kese la mooy dalaa iñaane ñu mel noonu ñépp bu leen ko wax kantaa nag gént gu naqari yonent bay saa salaam tudd na ci boo dajalee xadiis yi ak xadiis yi ñëw di kanam moo tax lii nii après duñ ko defaat insha allah taala wala ñu la bii mooy bokk na ci teggit yële waaw al imam mu ne wa xaasilu ma dukira min al imam al xaafis ibn wa xaasilu ma dukira min adab ar-ru'ya arba'at ashya mais dem na ba set à vrai dire sept la te dina ko indi waaw wala six ashya waaw mooy que li nga xam ne mën nañ koo tënk ci li nga xam ne moo ci bu dee nag gént la goo xamante ne nii ah gént la goo xam ne naqari na baaxul ñeenti mbir la nañ topp li wax rek après di nga am lim bi exactement mu ne bu ci njëkk an yata'awwada billahi min sharriha nit ki bu géntee gént bu ñàng te raglu première li muy def daa war a ñaan daw lakk ci yàlla waaw waaw eh, eh, eh, ci yàlla ngir mu musal ko ci mbon ak la nga xam ne moom la gis waaw waaw loolu mooy li njëkk waaw xanaa borom bi waxul woon ne borom bi wa imma yanzaghannaka minash shaytaani nazghun fasta'iz billahi innahu sami'un alim waaw <laughs> mu ne wa imma yanzaghannaka mooy bële min ba'di an yan an an nazagha ash-shaytanu bayni bay ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati waaw waaw mooy yàq afsada waaw moo ñëwaat wa daal bu dee ne yanzaghannaka mina shaytaani nazghun bu dee daal loo xam ne ak yàqute la bu la seytaane sànni ngir yàq sa diggante yàqal la sa diggante ak sa borom waaye def la lu bon moom iblis ci pexeem yu yéesi nooy def fasta'id dawal nga làqu billahi ci borom bi tabaraka wa dëgg-dëgg moom sami'un aji déggaakoon na alimun mooy aji xamaakoon moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne waaw waaw wa idha ra'a ghayra dhalika mimma yakra fa inna min ash-shaytan falyasta'id min sharriha na ñaan borom bi mu musal ko ci mbonuk la nga xam ne moom la gis kon bu njëkk baa ngoo waaw mooy kon ñaan yàlla daw làqu ci ginnaaw boromam dem sa boromam làqu ñaan ko musal ko ci lu bon li nga xam ne moom la gis bonuk euh, euh, gént gi waaye wa min sharri shaytan ñaareel waaw mooy mu ñaan yàlla mu daal di koy musal ci mbonu saytaane mi nga xamante ne nii gént gu bon ci moom la jóge waaw dinañ la wax loolu amaana jotaay bii di ñëw parce que damay ragal bii gën a gën a gudd waaw mais nan lañ ko mën a askanale saytaane ndax dinañ bu ñëwee ci hadith sayna Abu Qatada bi ci kaw ar-ru'ya as-saliha wa fi riwaya ruya al-hasana min Allah wal hulm mina shaytaan bu boobaa dinañ taxaw noonu insha allahu taala fii nañu recensé lii rek après doyloo ci noonu ci hadith bi insha allahu taala kon ñaareel wa min sharri ah, mu daal di eh, eh, eh, muslu ci wa min sharri shaytaan waaw mi nga xam ne ci moom la jógee waaw ndax fa inna mina shaytaan monu gént gi musal ñaanal yàlla musal la ci waaye te ka mu jóge muy shaytaan ñaanal musal la ci muy ñaar ñetteel wa an ah wa an yatfula fii hiina yahab min nawmihi an yasaarihi salaasan bu yeewoo nga bëri ci nelaw yi ca gént gu naqari ga na tifli ëf ah tifli yu tuuti yoo xam ne ëf gën tuuti ay ay génnaale ay ay lu sew bu bu nee bërët ci nelaw li ci càmmoñam ñetti yoon te loolu xadiis yi ñuy ñëw ci kanam bu sayna Abu Qatada bi yonent bi saa saam na ko wax faman ra'a shay'an yakrahu falyanfut an shimalihi salasa waaw wal yata'awwad min ash-shaytan mooy fa shaytaan mi doon wax bii dana nga muslu ci lu bonam ah, beneen bu sayna Abu Qatada mu ne na nga na nga na nga waaw na nga waaw ci sa ci sa euh, càmmoñ ñetti yoon waaw lan mooy xikma ñetti yoon yooyee loolu yi dinañ ci ñëw insha allahu tabaraka wa taala ci hadis bi ñëw di Seydina Abu Qatada al ibn Rib'i ibn Rib'i ibn Balduma al-Ansari farisu rasulillahi sallallahu alayhi wa wa radiyallahu anhu kon ñu ngi ñaata muslu ci mbonu gént gi muslu ci mbaluk say ci saytaane ci boppam waaye nga uf tufli pas tufli xaax tufan ah. non comme boo ñaanee ba pare mais bu gën sew boobu ah. nga daal di koy def xii na yahabu min naw mi boo nee bërit ba yeewu boo yeewoo ñetti yoon ci sa càmmoñ waaw ñeenteelu teggin wala yazkuruha li ahad waaw bu mu ko tuddal kenn waaw bu mu dem di ko nettali kenn loolu wax nañ ci sànq boo gisee cauchemar bul ñëw di ko nettali laa ilaaha illallaah man daal damaa gént may daw ab jaan topp ma ma dawee daanu saa ma dawee daanu jaan bi ñëw na ba sex saa bopp bi bu ko nettali waaw <laughs> walla yazkur bu ko tuddal kenn la wax la nabi wax sallallahu alayhi mooy kon juróomee la ngoog ay la hot bar waaw al imaamul haafidu rahimahullah mu ne wa waqa inda al musannif fii baab al qayd fi al manaam mu ne te rot na imaamul Buxaari indi na ci buntu ba gisoon nañ ko mooy ak yeew ci buñ la yeewee mooy bi yoneen saa sallam naan damaa bëgg man damaa sopp ak yeew waaye li may bañ mooy al al al loolu moom bëgguma ko ci gént gis ñu yëngil sa baat bi moom eh, <laughs> alors que bu dee tënk la mooy dañ la tënk ci lu baax waaw buntu boobu mu ne an Abi Hurayra Seyna Imaam al-Bukhari solo na jël Seyna Abu Hurayra mu indi ci beneen juróom-benneelu moom na xaamis la wax. li tax mooy muslu ci mbonu seytaane ak ak ak mbonu gént yooyu seytaane da koo def benn mais loolu mën nañ ko def ñaar waaw. nañ reprendre raat pour bañ a juum muslu ci mbonu gént ga muslu ña benn ñaareel muslu ci mbonu ci seytaane ci boppam daal di ëpp ñetti ëpp ci sa càmmoñ te bu ko tuddal kenn. muy ñeent voilà kon noonu la cinquième wax na dëgg noonu la kon mu ne kon rot na jële ci sayna Abu Hurayra ci imaamul Bukhari rahimahullah ci buntu baabul qayd fil manaam wa hiya salaa mooy julli mooy waa bu jógee bu manee mën naa julli tamit ñaari ñaari rakka mu ne walaf du kàddam foofee nii la ko yonent bay saa saa waxee fa man ra'a shay'an yakrahu fala yaqussuhu ala ahad wal yaqum wal fal yusalli mu ne foofu yonent bay saasaam nii la ko wax képp koo xamante ne en tout cas sayna Abu Hurayra bokk képp koo xam ne gis ne gént goo xamante ne nii neexu ko bu mu bañ la bu mu ko nettali kenn waaye na jóg après na julli mu ne waaye laakin waaye lam yusarrih al Bukhari bi wax li imaamul Bukhari rahimahullahu taala leeralul ne xadis boobu dafa jég jo jokkaloo waaye wa sarraha muttafaqun alayhi la mu ne waaye wa leeral na bihi que ne loolu jokkaloo ba ci yonent bay sar sam kay bihi muslimun imaam muslim waaw loolu jokkaloo na kama comme ni muy ñëwee ah bi bayaan bayaanu fii baab yi comme ni muy ñëwee leeral loole ci li nga xam ne mooy buntam mooy tudd li nga xam ne mooy julli googee si si am na waaw mooy ima mooy imaamul Buxaari en fait da koo soloo ci loo xamante ne nii jokkalewu ko waa imaam Muslim moo ko jokkale al imaamu kaay ma wax la ko parce que imaamul Buxaari kii eh, eh, al-Hafiz Ibn Hajar li muy wax ci buntam loolu ñun wu ñu ndax àggaguñ foofu te ñun topp ñu Sahih imaamul Buxaari kon imaamu Muslim wa Abul Husayn nii la ko ndee kon ñu ngi ci julli bi la ci yokk mu ne haddathana Muhammad ibn Abi Umar al-Makki mooy al-Adami rahimahullahu ta'ala Abu Abdillah al-Hafiz rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abdullah ibn uh, Abdul Wahhab ath-Thaqafi non <laughs> Abdul Wahhab ath-Thaqafi Abdul Wahhab ibn Abd al-Majid ibn as-Salt ibn Ubayd ibn al-Hakam ibn Abi al-As ath-Thaqafi Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala an Ayyub as-Sakhtiyani moo ko jëlee ci Abu Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala an Muhammad ibn Sirin moo ko jëlee ci Muhammad ibn Sirin al-Anasi al-Ansari al-Basri radiyallahu anil jami' an Abi Hurayrata mu jëlee ko Seydina Abu Hurayra hafizu sahabati radiyallahu anhum an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala te lii gisoon nañ ko keroog bi ñuy gis hadith bi mooy idaqtaraba zamanu bële nga xam ne dañ cee yemoon fële waaye demoon nañ ba ci suuf mooy idaqtaraba zamanu lam takan ru'yal muslimi takzib wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha warru'ya al-muslimu juz'un min xamsin wa arba'iina juz'an mina an-nubuwwa wa ru'ya salaasa fa ru'ya saaliha bushraa mina Allah wa ru'ya tahziinun mina ash-shaytaan wa ru'ya mimmaa yuhaddithu al-mar'u nafsahu fa in ra'a ahadukum maa yakrahu falyaqum falyusalli wa laa yuhaddith bihaa an-naas qaala wa uhibbu al-qayda wa akrahu al-ghull wal-qaydu sabatun fi ad-din waaw waaw mu ne fala adri huwa fil hadith yi mu ne nag lu mujj lii xaw ma ndax ci hadith la am qaala Ibn Sirin mooy lii liñ ci soxla woon mooy al imaam al al al muslim daal na koy jokkale mu ne imaamul yonent bay saa saam Seydina Abu Hurayra nee na wa jamono buy jege de di waaj a jeex daanaka gént gooy ngëm yàlla gi du xaw a di njuuy waaw di di di di wuteeg ni mu demee wa asdaqukum ruya ku leen gën a dëggu nag gént asdaqukum moo leen <laughs> naa ne koo xam ne moom comme li gaay wax moom lu mu gént contraire bee ji kooku moom waroon naa am kersa di nettali loolu parce que ça veut dire teew dëggu woo <laughs> waaw man daal gis nga boo dee boo géntee ñu lay ñu lay duma mooy say affaire baax na kooku mooy kooku moom dëgguwul moom <laughs> la ilaha illallah moom lu mu génn contraire bi la loolu waxoon nañ la mu ne waa ruyal muslimi géntu ki nga xam ne way wommatoo juzun wàll la xam xamsin ci juróom wa arba'in ak ñeent fukk ñeent fukk ak juróom juz'an ci wàll mi na nu bu wa ah, ci prophétie ci yonent wa ruya wa ruya gént salaasa ñett la ar fa ruya salih am na gént koo xam ne gu baax la googu moom bushra min allah ah mbégte la te ren saa sax waxoon ibnu Saamit wala kan non non pas Ubaada oh, Uwaymir Abu Darda laa nekk ci radiyallahu anhu nekk ci sunan Tirmidhi bi euh, aaya yooyu lahumul bushra mu ne kenn laajuma ko kudul yow bi aaya bi wàccee ba léegi loolu mooy ar-ru'ya as-saaliha mu wa ru'ya am na beneen gént kon ru'ya bu baax ndégte la gu jóge ci yàlla wa ru'ya tahziinu min ash-shaytaan am gént boo xam ne moom seytaane moo bëgg a jàqloo jàmbi nit waaw wala lu ñàng mu ne waru yaa am na gént koo xam nag mimmaa yuhaddisul maru na fa moo yoo xam ne nit ki moo toog buñ nekkee nii nelawul deful dara di xalaat ci mbir mi di xalaat ndax day dal ci xolam mu jàpp ko nag topp affaire bi di ko xalaat di ko xalaat di ko xalaat di ko xalaat mais du doon dund bi mu géntee bi nelawee gént loo xam ne da waxtaan ak ba boppam kese voilà léegi fa in raa ahadukum bu dee kenn ci yéen daa gis maa yakrahu loo xam ne neexu ko fal yaqum na jóg fal yusalli na julli wala yuhaddis biha an-nas te bu ko nettali nit ñi waaw mu ne qaala mu ne wa uhibbu man nag damaa sopp alqayd ak tënk wa ak waaye nag damaa bugguma alxull mooy euh, jéng ci baat wal qaydu li nga xam ne mooy jéng ci baat moom non non non tënk tënk ci loxo ak walla ci tànk loolu noonu fi diini sabaatan day tekki lool ak sabaatun ak sax fi diini ci li nga xam ne mooy diini ji mooy dëgër kon lii nii la al imaamu di wax kon mu ngi nii gis nañ ko mooy mu ne loolu. ñëw na nag ci hadis boobu imam Muslim jokkale na ko kon muttafaqun alayhi la waa imaamul Bukhari waxul ne dafa jokkaloo mais jokkaloo na kon mooy sixième mbir boo xam ne yokk na ci mooy li nga xamante ni mooy kon nit ki bu jóg daal di julli waaw suq yële yële ñoo gën a feddale ko waaw mooy yoo gën a feddale ko mooy yi nga xamante ne moom lañ gis sànq waaw yooyu mooy yi kaw mooy xaamisan mooy kaat yu njëkk yi léegi kon cinquième bi mooy julli waaw léegi nag hein waaw euh, mu ne wazada muslimun sadisa imaamul hafiz ibn hajar mu ne sixième teggin boo xam ne imaam muslim moom moo ko yokk mooy lan wa hiya tahawulu an janbihi alladhi kaana alayhi waaw mu mooy nit ki na soppi wàll wam nekkoon te loolu mooy xadiis Seydina Jaabir xadiis Seydina Abu Qataada bi mooy moo tegu ginnaaw xadiis bi ñu nekk xadiis Seydina Jaabir bi 843 foofu la ko indi mooy bu dee yow côté wàllu nga féete woon ba ngay nelaw ba ngay yeewoo nga gis sa wàll côté boobu nga nga tëdd mooy changer position waaw position bi nga xam ne euh, nga xam ne mooy position bi nga gisee gént bu ñàng gi da ngay da ngay da ngay da ngay changer bul ñëw continuer ci noonu non mooy yaa ngi <laughs> waaw mu ne te loolu lafzam nii la ko imaamu muslim daal di soloowe eh, mu ne wa mu ne qaala haddathana Qutaybatu mu ne ki ñu nettali mooy Qutaybatu ibn Sa'id muy ibn Sa'id qaala haddathana Layth ibn Sa'id qaala ibn Rumh ah, laala mu ne an ba anan lay mu ne wa haddathana ibnu Rumh imam Muslim mu ne waaye nettali nañ ibnu Rumh eh, am mu ne an ba anan lay imam ibnu lay al-Layth moo ne nettalaan eh, ñu jële ci Abu Zubayr an Jaabir mu jële ci Seydina Jaabir mooy Muhammad ibnu Muslim ibnu Tarus an Jaabir mu jële ci Seydina Jaabir ibnu Abdillah Eh, rafa'u lu mu yëkkati mu ne idha ra'a ahadukum ru'ya yakrahu falyabsuq an yasarihi thalathan walyasna billahi minash shaytani thalatha walyatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi mu ne bu kenn ci yéen yonent sallallahu alayhi wasallam nee na bu kenn ci yéen géntee gént koo xam ne bëggu ko daa ñàng falyabsuq mooy na tifli na ëf na ëf an yasarihi loo xam ne day génne waale tuuti ay ay ay ay ala yasaar yi ci ndañoo ci càmmoñam salaatan ñetti yoon wal yasta'in billahi minash shaytaani salaatan mu ñaan yàlla mu musal ko ci shaytaane ñetti yoon wal yatahawwal na na soppi na changer an jalbi ci position wàll waa nga xam ne moom la tëdd alladhi kaana alayhi moom la ne woon bi muy gént gént bu ñàng yi na soppi wàll woo na côté boobee ko soppi voilà mu ngi noonu kon lii mooy beneen bi nga xamante ne ci teggi ni muy sixième bi nga xam ne al imaamu muslimu abul husayni waaw waaw am na yeneen loo xam ne solo nañ ko ci yoonu mu jaar ak Seydina Abu Qatada yoo xam ne tudd ci côté bi waaw kon moo al imaam al hafiz mu ne wa jumla fa takmulul adab sitta boo boolee yëpp mooy mbir mi kon tegginu bu dee da gis eh, gént gu ñàng siis teggin la